di laaya biir ndongoli ki nam dem ci boroomam li nga xam ne na koy jàng guddi gu nekk yaa xaliili yow sama xarit waxoon na la faatixatul kitaab faatixa ñeent qul huwa allahu ahad ñetti yoon albaaqiyaatu saalihaati ñeent mu ne wastaghfiran te ñaanal njégal sa boroom ashran fukku diis bi lafdin ci kaddu ga nga xam ne shuri'a moom nekk na kàddu goo xamante ne nii dañ ko yoonal léegi nag loolu lañ la doon wax te moo rot ci sunna mel ni ñu ne ko mooy ban mu ne astaghfirullah al-azim alladla lil hayy wal qayyum fi ma yutla mooy lool mu ne mooy kàddu gi lii la suuf ko way wee tax lor way wee tax manu ko indi comme ni nga xam ne noonu la ñëwee mooy dala koy junj nii bu ko defee yow nga gëstu ji xoolil ni mu rote ci sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy astaghfirullah al-azima maa ngi sàkku njéggal allah borom bi al-azima bu mag mi allaz la laa la waaye lor waay wee tax laa mooy allazi laa bi nga xam ne yàlla mu mag mi nga xam ne laa hmm? mooy laa ilaha illa huwa illa huwa moo tax mu ne allal laa lil hayyi wal qayyum kon lil hayyi al qayy wal qayyum fii maa yutlaa ca la nga xam ne loolu la ñuy jàng loolu mooy la mooy xadiis bi nga xam ne eh, moom la ki nga xamante ne nii moom la maw ki eh, Abu Yasaar mawla rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam daal di jëli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne dégg na yonent bi mu ne man qaala comme ni ko al Abu Daawud na ko noon al imaam at-Tirmidhi ñoom ñaar ñoo ko solo ci sanad boo xam ne bu wér la mu ne nee na dégg naa yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne man qaala képp ko wax astaghfirullah al-azim alladhi laa ilaha illa huwa al-hayyul qayyum yokk na ci foofa la nag ci xadis bi wa atuubu ilayhi képp ku ne astaghfirullah maa ngi sàkku njéggal boroom bi nga xam ne al-azima bu màgg bi alladi bi nga xam ne laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illaa huwa ku dul moom al-hayy al-qayyum waaw alxaya alqayyum ni nga xam ne mooy moom dong mooy dund alqayyum te moo taxaw jaamam yi mbindeefam yi wa atuubu ilay te ci moom laay dellu ci moom laay tuub di dellu mu ne ku def lool xufira lahu wa in kaana farra min az jéggal nees na ko jéggal mbooleem bàkkaaram yi même bu nee ne bàkkaar ba mu def rëy na bokk ci kabaa'ir mooy yi nga xam ne eh, bàkkaar yu rëy yi comme daw desub xare fi nit ñi bare ñu nekk ci toolu xare nga daw loolu bokk ci kabira yi bàkkaar gu rëy yi même bu dee loolu lool lii nii bu ko waxee dinañ ko ko jéggal kon nag mu ngi noo nële moom la lay wax nag ne la loolu fii maa yutlaa moom la naan bi lafdin shuri'a mooy kon astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum voilà astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum mu ngi noonu kon nag mu ne lool nga teg ko ci ak lu ak mu ne wasalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi ma'a sihaabil hunafa mu ne wasalliyan te boo paree yii ma la wax limal la ko ne dee ko laata ngay tëdd guddi gu ne wasalliyan tekki di julli ala nabi ci yonent bi nga xam ne al Mustafa moom la suñu boroom tànn moom la belli wa alihi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi ak ay ñoñam ma as-sihaabi al ak ca julli ya dee ci boole saxaabaam yi nga xam ne ñoo wëlif lépp ji daal lépp jublul seen boroom daal di nekk ñu sell daal di nekk ñoo xam ne ñoo topp tànk yonent bi alayhi salaatu wa salaam ay ñoñam ak saxaabaam yi radiyallahu anhu ashran mu ne fukk mu ne ashran loolu fukk nga ciy def ashran takun kaman li miskinin wahab daala ulufin min dananir dhahab léegi euh, sëriñ bi radiyallahu anhu dane nga julli ci yonent mi alayhi salaam ak ay ñoñam ak saxaabaam yi nga xam ne ñooy ñu sell ña ta laab te wëllif lépp jublu seen boroom tabaaraka wa taala waaye euh, euh, ci euh, téere yi nga xam ne ñooy defar masaalikul jilaan ak tamit sharaa yi ma ci ñoom yi nga xam ne moom lañ ci def Cheikh Abdourahman ak yooyu hafizahullah damay gis ñuy wax ne en tout cas bind nañ ko tamit ci téere bi ne salli wasalliyan bii muy wax jullee ci yonent bi alayhi salaatu salaam muy wax ñu ne mooy expression bi lii la expression bi nga xam ne moom lay wax lii la mooy allahumma salli ala badri tamaam allahumma salli ala nuuri dhalaam allahumma salli ala miftaaxi daari salaam allahumma salli ala shafiici fi jamiici al anaam voilà mooy allahumma yow sama boroom salli yal na nga julli ala badri tamaam ci weer wi nga xam ne moo mat sëkk weer woo xam ne dafa am ah, fukki fan yi ak juróom-ñeent jàpp fukki fan yi ak juróom ni weer wi di mage nekk lu roo al badr ak tamaam bi nga xam ne moo mat kook sallallahu alayhi wasallam jullil ci moom waxuñu weer weer wi ngay gis boo génnee fii mooy yonent bi sallallahu alayhi mooy weer wu mat wi ta waaw allahumma ee eh, sama borom salli yal na nga julli ala nuuri zalaam ki nga xam ne mooy leeru lëndëm yi waaw lëndëm yépp bi lëndëm amee àddina borom bi moom la fi indi lëndëm dàqu leer ne fi waaw te fu xol bu lëndëm boo bëggee muy leer dangay jaar ci salaatu ala nabi moo taxoon sëriñ bi radiyallahu taala anhu ne woon moom salaatu ala nabi wa annaha tunawwiru zawahira ala ittifaaqil qawmi wassaraira du gisoon nañ ko kenn te moom salaatu ala nabi tunawwiru day leeral az-zawahira biti nit ñi ala ittifaaqil qawmi ci dëppoog boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy xam-xamu suluk yi boroom xam-xamu suufi radiyallahu anhum wassaraira ak mbooti nit ki la ci sa biir ak lépp lay lay leeral kon nag mu ngi noonu le kon uh, salli ala nuuri dhalaam allahumma yow sama na nga julli ala miftaaxi daari salaam ki nga xam ne mooy caabee kër sa këru borom bi nga xam ne moo mucc ci bépp ayib te mooy borom jàmm te mooy jàmm moo la ko jox këram googale di caabil ajjana ku jaarul ci bi alayhi salaatu salaam moom mooy ubbi voilà moo tax yawmal qiyaam comme ni ñu ko nettalee ci ay xadiis moom alayhi salaam moom la wax kiy garde ajjana yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy fëgg mu dóor mu ne kan la mu ne ko man la Muhammad aleyhi salaatu wassalaam ci mu ne ko boroom bi yow kese la waxoon ku fëgg ku dut yow du ko ubbil mu daal di koy ubbil ci lay dugge nit ñi daal di dugg bu duggul dugguloon wallahi kenn du dugg moo tax mu ne kon jullil ma kon ci kooku nga xamante ne nii aleyhi salaatu wassalaam mooy caabi kër borom bu sell la ni mooy aljana borom bi nga xam ne moo mucc bépp ayib am jàmm moo la jox jàmm mu ne allahumma yow sama borom salli yal na nga julli ala shafi'i ki nga xam ne moom la lay rambu jaam ñi ëllëg fii jami'il anam ci mbooleem bindeef yi moo leen di mu ñoom ñëpp ak mbooleem kii yi nga kon loolu daal mooy li nga xam ne moom lañ naan moom la sinon bu dee ci kaw rek sëriñ bi radiyallahu anhu xaw ma nag loolu exactement euh, laajtew ma te gisuma gëstu que euh, lu tax ñu ne euh, julli que ne lafz bi expression bi sëriñ bi di wax nii fii la fan la loolu jóge euh, loolu nag man euh, réer na ma mooy xaw ma ci dara voilà mais daal noonu ma la ko waxe noonu la mooy noonu lañ koy waxe ne wasalliyan ala nabi al mustafa bii mu wax wa alihi ma sihaabi al hunafa te yal na nga julli ci yonent bi te wasalliyan te na nga julli ala nabi boo boolee la ngay boole booy tëdd lim la wax ah ci yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne moom lañ tànn ak ay ñoñom ak sahaabaan yi nga xam ne ñoo jéngale utal seen borom radiyallahu anhum ashran fukk waaw lii lañ ciy lim mu ne kon ashran takun kamana li miskinin wa hab daala ulufi min dananiira dahab mu ne boo ci jàngee fukk lan lay niru takun yow di nga mel ni lii lépp boo ko defee mooy nga boole la mu waxoon faatixatul kitaab ba fii ah, ba ba ba ci julli ci yonent bi alayhi bii boo ko defee di nga mel ni takun kaman kem ki nga xam ne li miskinin wahab da ngay mel ni da ngaa da ngaa saraxe jox koo xam ne miskin la way ñàkk la danga nga koo may daala ulufin mooy 4000 ñeenti junni min danaa niira dahab ci dinaar yi nga xamante ne diinaaru wurus yu sell yooyu te diinaar dafa cher ah, ah benn diinaar shar'i à à peu ci ci ci ci wàllu euro ay 150 euros la wala 200 euros benn kese. voilà léegi nag moom nga yow mel ni da nga cee joxe 4000 voilà ci ay diinaar kon loolu mooy <laughs> defal calcul bi yéen les mat yéen mathématiciens yi bu ngeen xool kon ni muy baree nga mel ni ku defe lool mu ne loolu kese la mu ne déedéet summa ata bi xatmatin mustahsana wa hajja wa tamara fi kulli mu ne summa ginnaaw gi waa ji non seulement day mel ni ku saraxe may ab miskin quatre mille ñeenti junni ci wurus yu sell yi summa ginnaaw gi pièce wurus da diinaar ay pièces la woon ci wurus yu doon def moo doon monnaie yi muy diinaar ak zahab ak li nga xam ne mooy fidda ah diinaar beeg ak li nga xam ne mooy beneen bi ah léegi mu ne summa ginnaaw gi ataa dangay mel yow ëndi nga bi xatmatin koo xam ne dafa def ab ab xatmu jàng alquran bu mat sëkk jële ko faatiha ba naasi bu mat sëkk mustahsana boo xam ne bu ñu rafetlu la bu rafet ta baax wa hajja te kooku mel na ni koo xam ne dafa aj waa tamara mu daal di umra fii kulli sana ci at mu ne mu ne loolu kese la mu ne déedéet te buy mooy baytu bu mujj bi mooy bu mujj bi moo tax yemuñu ci suñu fukk minutes parce que li lii moo ci des voilà mu ne wa anhu ardal xusama ne wa anhu ardo alxusama waaw mu ne ta moom gis nga way xuloo waalem ëllëg yowmal qiyaam nga nga xam ne amoon nay àq yum leen war a fay def yii ma wax booy waaj tëdd sax guddi gu nekk non seulement mel na ngi koo xam ne dangaa libéré ab dangaa may ab miskin ñeenti junni ci wàllu diinaar yu xaalisu wurus bu bu sell boobalee mel ni ku andi benn xat mu def xat mu bu rafet waaye ak umra ji at mu ne waaye wa anhu ardal xusamaa o alxusamaa borom bi dina gërëmloo ñamu yoreel ña nga xam ne ñoo waroon a nekk ay xulóowaale ëllëg ñamu yoral àq ñu nar a taxaw yowmal qiyaam ne ko hé saa waay wala yow wa ndaw si fay ma lañ ma defoon ci ay àq mu ne borom bi dina leen gërëmloo ba duñu ko téye di ko poñe ëllëg washtaraa te jënd na mu ngi te jënd na jannata rabbihi ba mu defee loolu le ajjanaay boroomam moom rawaahu lii nag soloo na ko man ka nga xam ne dara moo xam voilà voilà lii nag bu dee xadis la man gisuma ko waa mooy man xaw ma euh, xaw ma ko quoi voilà mais sëriñ bi radiyallahu anhu euh, ndax est-ce que la walla lu mu jële ci ab téere la euh, walla yu mel noonu loolu nag yàllaa xam waaye nii daal la ko waxee que ne ku def yi yii nii yépp di nga ko am kon nag mu ngi noonu le kon fii la bunt bi yem voilà fii la bunt bi yem mooy e, ci li jëm ci wàllu zikr insha allahu taala bii li ñëw ñu dugg ci beneen bunt boo xam ne dafa def faslun beneen pàcc ba léegi ñu ngi ci mbëmbësal mu ci introduction bi voilà gis nga introduction bi Serigne bi radiyallahu daf ci yaatal ay mbir yu bari voilà mooy yii yépp al imam al Yadaali par exemple mi muy topp téere mooy mooy duggul ci ci ci yi nii mais bi moo ko ci def ngir fi ay mbir yoo xam ne waxoon na ko wal kon nag radiyallahu anhu wallahu ta'ala wa sallallahu sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin